naafiq nag mooy koo xamante ne nii li muy wane ci biiram ak li muy wane ci biteem ak li nekk ci biiram ak ñoo wute suñu ba yonent bi alayhi salaatu wassalaam wax nañu mandarga yi ñuy xam naafiq waaye màndarga yooyu du dañuy gis kenn am ci benn rek ñu ne waa ji naafiq la déedéet fokk mu nekk jikko ci moom bu newoo ci jikko ci moom nag mooy benn ci mandargaay naafiq yi mu ngi ci moom na fexe fuuti boppam waaye nag bu lépp dajaloo ci moom wal iyaadu la suñu boroom yonent bi alayhi salaatu wassalaam mu ne ci aayatul munaafiqi salaas mu ne nandarga gi ñuy xam ne diw mi naafiq la mooy ñett la am na ci beneen riwaaya boo xam ne bu mawlaana Abdallah ibn Amr ibn al-Aas radiyallahu ta'ala anhuma moom ñeent la fa wax di ñu ci ñëw kon mu ne kon mandargay naafiq ñett la idaa hadatha kadab saa bu la nettalee mbir man ngaa waat ne moom booy vérifier la mu wax rek nga xam ne la mu wax su doon ne mooy demewul noonu wa idaa wa'ada axlaf bés bu la joxee rendez-vous da koy foosee wa ida tumina xaan te bu ko nit ñi ba dénk ko mbir wala dénk ko seen doom wala dénk ko seen alal xaana mu trahir leen daal di leen wor ci hadiisu mawlaana abdallah ibn amr ibn al-aas radiyallahu taala anhuma suñu ba yonent bi alayhi salatu wasalaam yokk ci beneen wa ida xaasama fajar mooy ne bu xuloowee rek daal di daal di kàccoo rek a muy xuloo mooy wax naan la ma soo fee def dara toppal nële même boo ko defaloon addina ak li ci biir bés bu meroog yow wala ay daanaka bu baag daal doo dootuñu laalante mu commencé di la yàq sa ber fu ne ba pare naan la wasoo def lu baax masoo wax lu baax yaa yées bés sàngam laa def lii te xam na ne moom ci boppam li muy wax demewul noonu wal iyaazu billah suñu boroom saar bii nag mu ngi wàcc madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaati wassalaam suñu boroom di tàmbale mu ne bismillahir rahmaan rahmaanir rahiim ci turu boroom bi nga xam ne moo fees dell ak yërmande lay tàmbale arrahimi te yërmandeem yaatu idaa jaaka almunafiqun mu ne yonent bi alayhi salatu wassalam idaa jaaka bu la dikkalee almunafiquna naafiqi qaalu lii de la ñuy wax naan nashhadu innaka la rasulullah ñu ngi seede na yow mii di sayyidina Muhammad alayhi salaatu wa salaam la dëgg-dëgg la rasulullah yow mii de ndaw yàlla la yàllaa lu yónni azza wa jalla wallaahu lool danañu wax mooy comme que naafiq moom li muy wane ci biir ak li mu gëm du bokk suñu borom nag dañu wan ne gis nga seeni wax. ak la ñu fas bokkul de lii lañ lay wax ne ñu ngi seede na yaay ndaw yàlla wallaahu waaye borom bi xam li na boob li na bool moom de la mu xam na innaka dëgg-dëgg ke ne yow mii la rasuluhu yow ndawam nga sallallahu alayhi wa sallam waaye wallaahu walla mi xam ne yow mii ndawam nga moom ci boppam yàlla moo nee azza wa jalla yashhadu mooy seede innal munaafiqiina ke ne naafiqi la kaadibuuna dañuy expliquer mooy waxuñu lu am de mooy dañuy nar de lii ñu wax di wax naan gëm nañ la yow yaay ndaw yàlla gëmuñu ko de bés bu ñu wéetee leneen la ñu jàpp ta bu ñu manoon budul woon mbooloo yi léegi ñu wane léegi luy wane ne weddi nañ la de ittaxadu aymaanahum junnatan fasaddu an sabilillah ñoom nag bés bu ñu waxee wax nit ñi bañ leen a ñu ragal ne nit ñi duñ leen gëm nit ñuy def dañuy waat moo tax am naafiq day bari waat foo ko fekk mu ngi waat waatam yooyu nag bu demee foo xamante ne nee na ñii de xam ne nit ñii ay murid lañu moom fii moom moom daanaka sëñ bu mag bi la ñuy waate kenn du ko dàq waate sëñ bu mag bi radiyallahu taala anhu wa arda waaye bu demee ci foo xam ne ay tiijaanu Baay Ñas lañ mu xam ne fii moom Baay Ñas la ñuy waate radiyallahu anhu kenn du ko dàq li nga xam ne mooy Baay Ñas de waaye radiyallahu anhu bu demee ci tiinaanu tiwaawan yi mu xam ne héhé fii de Maodo moo fiy dox kenn du ko dàqa waate ci sayyidina alhaaji Malik alayhi ridwanul maliki radiyallahu taala anhu wa arda bu demee feneen foo xam ne ne fii moom ay ibaadu lañ xaaral billahi laa leen di dóoral tallahi wallahi laa leen di dóoral mu def noonu mooy naafiq moom kom kàkkatar la fa mu jaar nañu mel rek noonu lay mel wal iyaadu billah léegi nag seen waat yu bari yoo yële la suñu boroom naan ittaxazu ñoom de dañoo jàppe aymaanahum seen ngiñ yi junnatan def ko bu bouclier mooy li nga xam ne moom la ñuy teg seen kanam ngir maanaam laqatu fasaddu ci fen yi ñuy wax ak wax yu yu sutante yi ñuy wax ngir nit ñi bañ a xam ne waxuñu den wax ji dafa sutante ni ñuy def mooy dañ koy tegu waat foog na ne bu ñu waatee daal mooy njiin di mooy fi nga xam ne fa la ñuy dugg ngir nit ñi duñu xam ne li wax demewul noonu fasaddu an sabilillahi ñu mooy li nga xam ne daal di mooy yoonu yàlla wi waaw mooy ko seen bopp xañ ko seen bopp innahum ñoom de dëgg-dëgg ñoom saaka ñaaw maakaanu ya'maluna li nga xam ne moom lañ doon jëf fii ci kaw suuf mu ne suñu boroom nag ne yeneen bi alayhi salaatu wassalaam ak yow jullit bi lii nag bu la jaaxal ci ñoom daalika boo gisee ñoom ñu ñemee def lii di wax loo xam ne gëmuñu ci dara bi annahum li tax moom mooy amanu dañoo gëmoon ci njëlbeen ne woon dugg nañ ci l'islam summa ginnaaw gi kafaru ñu weddi fa tubi'a suñu borom daal daal di kaste loolu ci seen xol muy weddi googale fahum ñoom de laa yafqahuna amuñu dégg-dégg gu sew du duñu dégg diine alquran loolu daa mel ni ay wax yi wax yu wax yu wuute lay doon ci ñoom bu ñu ko déggee daal duñu ko mën a appliquer te ñu ko mën a dégg wa idha ra'aytahum suñu boroom di wax yonent bi alayhi wa wasalaam ak jullit bi ni muy xam ne naafiq yi len nag am na mooy nit ki nag bu mu toog di xool naan diw mee kii de naafiq la may na la sa mbuuti bopp sa góomi na tax nga tal ko waaye nag la yonente saydina Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhuma anhu doon wax rek radiyallahu anhu kene man ñun duñu doo xam ne daanaka laa ci wax wolof mooy du ma du mooy ne kenn du ma du ma naxe waaye kenn du ma nax de waaw mooy ne xam naa li may xam toog waaye bu kenn foog ne man man ngeen a jaar sama kaw nax ma noonu léeg-léeg nag ma bàyyi noonu nit ñi foog ne rek may nax waaye kenn naxuma de mool kese la waaye bu fi nekk di wër naan diw naa féqala déedéet wa idaa ra'aytahum bokk na ci seeni mandarga boo leen gisee nag tu'jibuka ajsaamuhum gis nga seen yaram yi dañ lay dañ lay dañ lay dañ lay yéem ndax seen biti moo leen ñor mooy na ñooy yére yu rafet sol bu xamee ni fii moom ay xamis la ñuy dóor kenn bu ko dàq jënd xamis yi gën a baax ngir wane ci biti ne moo gën gëm bu dee ne ay baylaat la ñuy sol kenn du ko dàq sol ay baylaat wala ay sëriñ yi boobu kenn du ko dàq sol mooy daal moom fu mu dem daal nañ mel noonu lay fexee mel nag nga gis ci biti day fexe moom côté yére moom kenn du ko ci laal yaram ni di nes nesi nit ñi naan kii de moom leer gi cay way diwu leer gi ndeka du leeru dara leeru pou pou clair kese la boo moyul day xeesal ngir gaa yi naan daa leer di naan si kariyee ko leeral yéen a wax lu leen leerul de moom li ko boo wan gisee ton ji bu ko dañ lay yéen aj saamuhum li nga xam ne mooy seen yaram yi wa in yaqulu bu ñu waxee nag yow mooy ci biti seen yaram yi wa in taq yaqulu bu ñu waxee nag tasma li qawlihim foo jaar bi nga dégg seen wax ndax ni ñuy rafetale seen wax yi di wax yi gën rafet bu ñëwee ci wàllu diine di tibbaay xadiis ak alxuraan ay aaya ak ay xasida ca ña nga xam ne foofu xasida lañ fay wax bu demee foo xam ne xadiis xadiis lay wax nga xam ne mooy foo jaar bi nga dégg ak ñuy waxe wax yoo xamante ne nii du rafet lay doon ka annahum waaye loolu mooy ci biir rek de waaye seen biir ka annahum ñu ngi mel ni xushubun ay bant yoo xam ne musannada yoo xam ne dañ leen a wéer ci miir booy dindi miir bi bant yay daanu mooy seen biir dara newu ci yaxsabuuna kulla sayhatin alayhim ñii nag ñu mel ba pare nag jàpp nañ na nag fépp buñ dégg di yuuxu mooy fu jullit ñi dajaloo ndax jamono yooyu naafiq xam nga xolu naafiq mooy gina mooy li gina instable mooy mooy du dal mukk xolam xelam ak xelam du dal mukk waaw ñoom nag buñ masoon a dégg yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne as-salaatu jaami'a wax Seydina Bilaal ibn Rabaah radiyallahu anhu mu ne as-salaatu jaami'a julli de mooy liy dajale mooy ngir nit ñi ñëw mu wax ak ñoom naafiq yi dañuy gaaw daw jàpp ni hé hé mbaa suñu mbir dafa feeñ mu daal di daw moo tax yaxsabuna dañuy jàpp kullu say kullu sayhatin bépp wuñ déggee ak woote alayhim ñu jàpp na seen kaw lañ jëm buñ gisee ñu taxaw rek di wax ñu jàpp nañ ci ñoom lañuy ñuy wax yoon nag moom jikko ju ra ñaaw la mu ne suñu boroom ne humul aduwu dëgg-dëgg ñoom ñooy noon yi fahzarhum moytu leen yow rasulullah fahzarhum moytu leen yawit jullit bi fa qatalahumullahu suñu boroom ne ñii daal cim ñoom boroom bi rëbb na leen anna yufakun ana nan lañu mën a weddee seen waxi boroom yi nga xam ne leer na wa ida qiila lahum taalaw suñu boroom di wax ci jiw yi li nga xam ne mooy juróomeelu laaya bi bokk na ci seeni mandarga ak ni ñu mel wa ida qiila lahum bu nekkee ci mbir ba def ay erreur ay bakkaar ñu ne leen taalaw ñëw leen ista yastaghfir lakum rasulullah daw yàlla li ñaanal leen alayhi wa wasalaam ñaanal leen jéggal boroom bi law waw ru'usahum ñu lem seen doq yi ndax bañ war a ay tahum